léegi nag loolu moo tax léegi boo ñëwee ci al bon na ko noonu al imaam al mubaarak fuuri waaye avant moom kii tamit al kii borom awnul ma'buud sharh sahih imaamu daaw abu da sharh sahih imaam abi daawud rahmatullah alayhima ku nekk rahmatullah alal jamii wax nañ ci léegi nañ jël al mubaarak fuuri ci jaami'u tirmidhi mooy sharh bi muy sharh jaami'u tirmidhi mu ne qiila nee nañ fii hadis bii dañ ciy jànge tahrimu nadaril mar'ati ila al ajnabi mutlaqan parce que waroo xam-xam yi dañu wute ci lii waaw mooy mu ne am nañu ne nee nañ fii nekk na fi ci hadis bi tahrimu xaramal nadaril mar'ati xoolu jigéen ci ila al ajnabi ci góor gi nga xam ne dafa étranger ci moom du ko armalam du boroom këram du ko armalam mutlaqan ci luñ doyal mooy mooy ni mu xaraame ci góor di xool jigéen noonu la jigéen xaraame ci moom muy xool góor ci luñ gayal mu ne wa baadu am na ñenn nag ci boroom xam-xam yi loo xam ne xassahu bi xaali xawfil fitna alayha jam'an baynahu wa bayna qawli Aisha kuntu anzuru ila al-habashati wa hum yal'abuuna bi hiraabihim fil masjid voilà mu ne am na rek leneen mooy wax na le premier avis deuxième avis ñeneen ñi mu ne ñeneen ñi nee nañu non euh, dañ koo jagleel bu dee ne fan lañ koy xaraamale jigéen ñi di xool ku dul koo xam ne ko armaalam mooy bu dee daa ragal fitna mooy ñu doon wax di xool naan walla ñee ñoo gën a kii moo gën a choqué walla kii moom moo am ay tris ay biceps yu baax ay mole yu baax ay ay ay ay ay ay ay tablette chocolat yooyu moom daa xaram moom loolu ñépp a ci d'accord mais loolu waxuñ loolu mooy jigéen buy xool noonu kese loolu la ñen ñu njëkk ne même loolu dafa xaram comme ñu xaraame ci góor gi. parce que sandu zaria dafay duggaale parce que mën naa jàllale ci fitna ñeneen ñi ne non loolu bu dee ne fitna moo ko waral dañuy ragal fitna waa bu boobaa la ñuy xaraamal jigéen ji di xool ci góor di xool ak góor goo xam ne dagalu ko mu ne loolu lu tax ñuy wax ñeneen ñi wax lii mu ne jamaan ngir dajale baynahu diggante xadiis bi wa bayna qawli Aïsha ak waxu sayyidatu Aïsha radiyallahu anha bi nga xamante ni moo ne kuntu nekkoon naa tam nekk saxiix yi doon xool mooy gaa yooyu jógoon Éthiopie nga xam ne doon doon doon doon doon doon waxum yàlla am woon na bi xiraabim fil masjid ci jàkkaa ne woon <laughs> di def ay genre euh, lan lan naa ko mën a waxe mooy mel ni ñuy dañ doon entraînement quoi ci genre kii xeex comme yor jaasi di def nii walla ñaar kenn taxaw kenn taxaw ñuy def teneng teneng teneng mel ni ñu nekk ci xare noonu di fowe noonu quoi mais di xaar di di di di di euh, euh, même si comme si di jouer benn seenu xeex ah di def ni gaay kii ala def noonu di fo ak seen seen xeej yeeg yooyu léegi nag Sayyidatu sa lool ba mu amee dana woon yoneen saa salaam yoneen saa salaam dana woon daa bëgg seetaan lool yoneen saa salaam tingu woon ko muy xool di leen seetaan loolu nag ñoom ngi ne loolu noonu nag day wane ne loolu mën naa nekk parce que même Sayyidatu Aisha da doon doon xool gaay di xeex <laughs> gaay bon pas <laughs> xaw ma lan chorégraphie wala lan mooy daal entraînement boobu quoi <laughs> mu ne ñooñ ay góor la ñoon te mu ngi leen doo xool te leen saa sala moo ko moo ko fi indi di te ñoom ñoo ànd voilà loolu bu doon ne loolu ñu ne nag ñu dajale ñaari xadiis yooyu loolu moo tax voilà te ne kon tere gi nekkul loo xam ne dañuy koy joyal mais mooy bu dee dañoo ragal fitna te boobu ragalu ñoom fitna mooy jeu la doon xool mooy jeu biñ doon def eh, ci wàllu xare loolu la doon xool mu ne waaye waman atlaqa tahrim qaala dhalika qabla ayati al-hijab nga xam nag dañoo joyal ne non non non non yéen hadith sayyidatu Aisha bi manu ngeen cee teg taloo ah. waaw te loolu ku mel ni imaamu euh, nawawi daa mel loolu la doon wax quoi que ne non loolu c'était avant euh, aaya bi nga xam ne moo doon farataal xijaab mooy muuru boobu amaguloon lool avant aaya bi la woon kon loolu manu ngeen cee laye moo taxoon yeneen saa sam bàyyi woon ko yóbbu woon ko sax àndoon ak moom ñuy xool noonu doon ci doon jouer noonu ci seen jaas yi léegi loolu lañu wax waaye nag euh, euh, euh, mu ne wal wal asax waaye daal li gën a dëgër annahu yajuzu loolu lu mën a nekk la lool lu mën a nekk la nasaru mooy li nga xamante ne xool almarati ndaw si ila rajuli fii ma fawqa sura wa tahta rukba bila shahwa mooy loolu loolu amul benn problème que ndaw si mooy awraay góor fi mu yem ci suufam man na ko xool mooy xool nii rek bu dee ne mooy euh, fitna dugg ci te tamit ut plaisir rek yooyu taxu koo jóg mu ne wa hada al te lool mooy diggante euh, bon awraay góor mooy kii bi jumbax bi ba ci euh, li nga xam ne mooy euh, uum yi voilà wa tahta rukba bila shahwa wa hadha al hadith mahmulun ala al wara'i wa léegi boo leen ne waaye yéen attention attention mais at euh, hadith bi nag léegi nag sallam nee na yéen ñaari jigéen lay wax ñu ne kële moom manu leen a gis silmaxala góor la mais silmaxala yeneen saa sallam ne ayu muuru leen bu ngeen ko gis kon ñoom ñu naan ko mais kii du ñu gis ñu foog kon mel ni ñoom problème bi mooy moom kële la waroon a doon moom du ñu gis mu ne ko yéen ñii nag di ko gis nag voilà xanaa yéen da ngeen da ngeen a silmax yéen du ngeen ko gis <laughs> léegi nag ñoom ñii wax lii ñu ne non lii dañ koo yen ci te ne loolu mooy ñoom liñ doon wax sànq yaa nisaa an-nabi lastunna ka ahadin min an-nisaa waaw ci suuratul ahzaab yéen soxnaa yeneen saa salaam melu ngeen ni kenn ci jigéen ñi ñu ne loolu moo tax dañ leen a yen lii ci waraala mooy sàmm gu gu gu gën mat ak tamit teet gën a teet yàlla teg leen fu gën a kawe looloo tax mu ne qaala Suyuti rahimahullah <laughs> léegi nag imaamu Suyuti te imaam al-Hafiz na Hajar tamit lu mel noonu la wax te eh, ne comme naw yi moo doon wax ne léeg-léeg loolu c'était avant ak ñi ànd ak moom loolu avant ñu ayatul hijaab bi la eh mënuñu cee teg taloo léegi mu ne imaamu Suyuti de nee na eh, rahimahullah kaana an-nazar ila al-Habasha xool gi nga xam ne moom la Sayyidatu Aisha doon seetaan éthiopien yooyu loolu kañ ban xaaj la loolu il faut rek ñu définir ban at la mu ne loolu nag ama qudumihim jamono ji nga xam ne at miñ dikke ci sanata sab'in la set la woon ginnaaw gàddaa yoneen saa salaam juróom-ñaari at ginnaaw gàddaa yoneen saa salaam wala Aïshata te boobu sayyidatu Aïsha yow may leen keroog sitta ñeeloon na ko sitta ashara sana mu ngi amoon seize ans waaw seize la amoon wa zalika te loolu baadal xijaab bi ginnaaw bi ñu aayat xijaab bi la kon lële manu la nekk ñu naan ab avant la woon mu ne kon nag fa yustadallu bihi kon bu boobaa dañ ci tegtaloo ala jawaazi nazaratil mar'ati ila rajul te ne góor jigéen gi. man naa xool góor gi mais à condition que ne mooy du yóbbu ci fitna wala fitna du ñu ragal fitna loolu mu ne mu ne wabi dalil am na beneen mu ne loolu la jeex intaha léegi nag muy continuer moom al imaam al Mubaarakfuuri rahimahullah mu ne wabi dalil annahum euh, di toxal quoi mu ne ci tegtal beneen buy wane la loolu mën na nekk kunna yahdurna salaa ma rasuulillah sallallahu alayhi wasallam fil masjidi wala budda an yaqa nadaruhum ila ar-rijaal mu ne leneen lu koy wane mooy jigéen ñi dañ doon teew ci jàkkaay yonent bi alayhi salaam di ñëw ji fekk julli yéen moom te loolu moom manul la de manula jaas ne seenu gis dina dina dal ci góor ñi dinañ leen gis falaw lam yajuz bu doon ne loolu manu la nekk lam yu'mar bi hudur lam yu'mar na bi huduril masjidi wal musalla mu ne burul woon ne loolu manu la nekk doonuñ leen woon dugal ñuy fekk jàkka ji ñuy ñëw ci jàkka ji ak tamit fa ñuy jullee iid yi mooy ci wali annahu ndax moom yonent saa salaam ah, amarat non li annahu umirat an-nisaa bil hijaab an rijaal waaw te mu ne te leneen mooy digal nañu ah, eh, <laughs> digal nañ an-nisaa jigéen ñi bil hijaab yi ñuy muuru an ar-rijaal eh, wëllif góor ñi walam yu umar ar-rijaal te digaluñu eh, góor ñi bil hijaab yi ñuy muuru kaza fil mirqaat mu ne lii nag mooy borom al mirqaat moo ko wax voilà léegi nag ci la indi après mu ne wa qaala Abu Daawuda fi sunani mu ne al imaam Abu Daawuda wax na ci sunanam mooy liñ nettali woon sànq mais lii nii nii mooy hadis bii nii dañ koo jagleel waxoon nañ la ko sànq mais lii dañ koo jagleel nag lii nii a mu ne qaala Abu Daawuda nañ ko waxaat mu leer bu ko defee kon gis nga fil conducteur mu ne Abu Dawud nee na hada gis nga xadiis bi yeneen saa salaam ne ñaari soxnaam yi muuru leen kee ba bu ngeen ko gis Ibnu Ummi Maktum dee woon du leen gis mu ne loolu li azwaaji nabi saa salaam xaasa loolu ngir soxnaa yeneen saa salaam la lu ñu jagleel pour ñoom la mu ne ala tara ndax gisoo i'tidaadi loolu wax nañ ko sànq muy Faatimatu bint Qays yeneen saa salaam moo ko digal mu dem kër Ummu Ummu Maktum te bu fa demee kooku Ibnu Ummi Maktum du ko gis mais moom da koy gis. bu manul woon a nekk yonent saa sam du ko permettre loolu loolu la <laughs> ci gàttal di wax léegi nag al ñu ñëwaatee ci euh, euh, tuhfatul ahwazi sharh jami' at yi rahimahullah kon mu indi li nga xam ne mooy hmm, euh, waxu imam abu dawud boobu léegi nag mu ne bi imam abu dawud waxee lool mu ne al imam al-hafiz ibn hajar wax ci at-talkhis téereem boobu mais ah ah hada jamoon li lii nag imam Abu Dawud dajale mbir mi lii dajale bu rafet la <laughs> moom da koo rafetlu <laughs> mais wute nag ñi nga xam dañ ne non non non lii lii lii dara la tekkiwul loolu non non non ban du seen jagle fen lii kii boppam mooy wane loolu léegi yéen la ngeen naan loolooy li imam Abu Dawud rahimahullah naan fa hadith Fatima bint Qays bi demal kër Umm Umm Maktum loolu ci boppam yéen du loolu ñoom compte ñeneen ñi beneen compte pied lañ jël ñoom dañ ne xadiis bii mooy wane ne loolu dafa xaraam ci jigéen ñi tamit comme ni mu xaraame ci góor ñi di xool beneen genre bi ñu ne xadiisu Faatimatu bint si boobu nag dara la wanewul woon radiyallahu anha wanewul ne yoneen saa san da ko jox carte blanche ne ko boo demee foofu euh, na nga fa nekk di mooy mooy mu koy am possibilité di ko xool noonu déedéet parce que foofu comme que kër Ummu Sharik ñaari amoon mu ne ko demal kër soxna sële mais soxna soosu këram day bari nit tout le temps nit ñaa ngi fay nekk ay góor a nga fa te bu boobaa mooy mën nañoo gis ci moom loo xam ne jaaduwul alors bu nee kër umum ummu maktum amul amul dugg ak génn boobu amu boobaa mooy ci lay gën a mën a sàmmoo que bu newoon foo xam ne nit ñu bari dañ faa nekk di fa dugg ak génn loolu kese la mais tekkiwul mukk ko ne loolu day wane ne dañ koo mayaale que ne boo demee foofu. moom mën na di xool ibnu Umm Maktum noonu lool non non loolu la Imaam An-Nawawi doon wax parce que moom ci ñeneen ñi la ànd quoi mooy ñi nga xam ne dañ ne non loolu dafa xaraam ci lu ñu ci daal quoi aywa aywa la ngeen wax léegi nag <laughs> Imaam al-Hasan na Hajar mu ne <laughs> mu ne ah mu ne hada jamun hasan wa bihi jamaa al-Munziri fi hawashi wa istahsanahu shaykhuna mu ne ah lii de dajale bu rafet la. te ci nii la imaam al-Munziri rahimahullah ci xawaas yi mooy annotation yoon na ci wet gi dañ koy def euh, daal di indi wastahsanahu shaykhuna seen sëriñ mooy Ibnul Mulaqqi rahimahullah léegi mu ne wa qaala fil fath mu ne imaam al al al-Haafiz wax ci Fathul Baari beneen téere bi ñuy sara sax imaamul Buxaari mu ne al amru bi istijaab min Ummi Maktum la'allahu li kawni a'maa madinna an yankashifa minhu shay' wa laa yash'uru bihi wa laa yastalzimu adamu jawaazi an-nazar mutlaqan voilà moom mu naan digle gi nga xam ne moom lañ di bi bil ihtijaab mooy ñoom umum ñoom yaay umu salama ak yaay maymuna radiyallahu anha ren saa saa ne leen yéen muuru leen ñu naan ko mais kii du ñu gis xam ne wuñu kii silmaxa la xanaa du silmaxa ren saa mu ne yéen nag xanaa yéen nekku ngeen di ko gis da ngeen da ngeen a silmaxa comme moom yéen du ngeen ko gis léegi <laughs> imaamul xaafis mu ne loolu <laughs> amaana. <laughs> Euh, yoneen saa salaam da leen a digal lool ndax xam gum xam ne que boo nee silmaxa léeg-léeg am na lu mën a feeñ ci moom lu mu dul yëpp voilà waaye loolu falaa yastalzima loolu nag tekkiwul mukk que ne adamu jawaazi nazari que day tere xool mutlaqan ci luñ doyal loolu moom loolu la ko gisee wax naa la ñeneen ñi beneen contre-pied biñ jël <laughs> voilà moom daa ànd ak imaam Abu Dawud rahimahullah li wax loolu euh, mais moom dafa mel ni moom li mu waxi ni moo yeneen saa saa li doon bañ mooy ci umu umu umu umu am lenn ci awraat bi feeñ ñoom ñu koy gis looloo tax alors que ñee lañ nit mukk loolu yeneen saa saa ko tere parce xam na ne loolu mooy luñ tere këre nag Faatimatu bint Qays da ko wax mu dem foofu waxu ko mukk joxu ko paat carte blanche ci loolu léegi nag qaala imaam al-Hafiz mu ne imaam al nee na <laughs> mu ne wayu ayidul jawaaz mu ne lii wane ne non possibilité loolu xool bi jigéen bi di xool koo xam ne góor ñoo xam ne duñu ay koc armalam bu dee ne ragaluñu fitna bu dee ragalul fitna te loolu garaawul mu ne lool li koy permet li koy wane mooy istimraarul amali ala jawaaz xuruujin ma saa masaajid moom la doon wax ci kaw léegi di dem ci jàkka yi dañ doon dem ci jàkka yi di dem ca musalla ba te lool foo jaar ñu gis nit ñi loolu lay wax nii loolu la imaamal Mubaarak fuureen di woon sànq. mu ne li koy wane mooy possible continuer gi nga xam ne moom la leen sharia may yore saa sam may leen ñuy génn di dem ci jàkka yi ak ci marché yi wala asfar di tukki waaw mutanaqibaat ba pare euh, li allah yarahunna rijaal ba pare ñu defoon niqaab mooy di muur seen xar kanam yi waaye lii nii walam yu mart diggaluñ ko dañ wax ba pare ar rijaal góor ñi xattu mukk bil intiqaab ñoom itam ñu def noonu mooy def niqab di di di di muur seen xarkaw li allah yarahunna nisa ngir bañ jigéen ñi gis leen fa la ala al mughayara lool nag wane ne kon ñaari dañoo wute al hukm bayna ta'ifatayn te ni ñaar ñaari atte yi dañoo wute diggante ñaari genre yooyu góor ak jigéen mais lii imaam al di wax xam nga lii imaam al qaadi wax na ci keroog <laughs> yaa ngi koy fàttali mooy xadiis bi ñu génn xadiis yi naa Jariir bi bi Seydina Jarir dane man damaa laaj yoneen saa salaam radiyallahu anhu ne ko waaye yoneen saa salaam man bu ma njëkkee rek xool noonu gis lu xaraam noonu yoneen saa salaam ne ko bëlbatil sa gis imaam al-Qaadi Iyaad rahimahullahu taala ne boroom xam-xam yi ne imaam An-Nawawi moo ko doon toxal rahmatullah alayhima kene lii day wane ne mooy ne mooy jigéen ñi di muur seen xar kanam loolu nekkul woon loo xamante ne nii Euh, mooy mooy mooy moo gën mais nekkul loo xam ne farata la dañ koo sopp nag ci ñoom mais nekkul loo xamante ne nii farata la parce que fii moom mooy lii nii nii de toute façon mooy bu doon ko la loolu doo ko gis moom te waxoon naa la fi yeneen exemple yi wane ne ñoom dañu leen doon gis voilà kon loolu noonu imaam al-Hafiz bu waxee lii mooy de toute façon niqaab boobu ñu ëpp dañ ne noonu niqaab bi loolu de toute façon soxnaa yeneen saa saam dëgg la noonu lañ doon solo noonu lañ doon muuroo waaye pour ñeneen ñi dara la rewuloon farata ci ñoom voilà loolu mooy ñu ëpp ci waroo xam-xam yi loolu la wax moo tax imaam al-Hafiz bu waxee lii dañ naan bon <laughs> lii eh, ñeneen ñi tamit dañ ci am tool quoi ah, dañ naan la waaye yow kan moo leen ak jigéen ñi dañu digal bi ñuy génn di def niqaab ah kan fan rek lañ ko ko digal loolu voilà dañ koo sopp nag mais du farata voilà loolu du farata kon euh, naan ñoom dañ leen ko digal te digaluñ ko jigéen ñi euh, loolu day wane ne ñaari bokkul mais parce tamit fàttale ko liñ la waxoon que mooy euh, fitna gi ci ñaari genre yi ci kan la gën a féete mais jigéen ñi la gën féete rien li koy wane mooy aaya bi nga xam ne mooy qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum ak bi mu ci tegee qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna mais li mu wax jigéen ñi waxu ko góor ñi ah bi mu ne yeneen saa waxal góor jigéen ñi non waxal góor ñi ñuy sàmm seenu xef tey euh, wattu seeni cër mais loolu lu toll noonu waxu ko jigéen ñaa li mu wax jigéen ñi ëpp fuuf li mu wax côté jigéen ñi moo ëpp fuuf parce que fitna boobu ci côté wopp ci ñoom la ëppee loolu moo tax foofu la bare. kon nag bu boobaa mooy ñëw ñu digal leen ñu def plus d'effort loolu day nekk li nga xamante ne loolu la xikma laaj alors que ñi nga xamante ne ñoom fitna ba kawewul du ginu la nekk fu gën féete seen côté kooku jarul ñu koy laaj même effort ki ci des moo tax ñoom imaam al-Hafiz ñoom imaam an-Nawawi dañ leen di man a tontu waaw te leen daa yéen seen yi ngeen di wax moom baleen ñu ci liñ ñu waxoon te ñoo ànd ak aay <laughs> aay li wax daal ñëpp la boole qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum qul lil mu'minati yaghudduna min absarihinna wa yahfazna furujahunna waaw amaana nag mooy de toute façon mooy lenn am na mooy euh, gis moom dina mën a nekk noonu waaw ci lu normal xool ci lu normal loolu insha allah loolu mooy lu gën a waaye nag in in fitna bu boobaa wala nañu ragal fitna nag bu boobaa day xaraam comme mi nga xam ne moom lay xaraame ci ñun wallahu taala alam comme góor ñi tamit parce que góor ñi daa rek foo xam ne tamit ci lañ leen ko permettre voilà même cas yooyu na nekk même cas yooyu tamit pour jigéen ñi mu jeex voilà lan mooy dàq loolu dërë loolu wallahu taala alam kon <laughs> hadis la boo xamante ne bu solo la <laughs> waaw xëccoo baaxul mais foog naa ñooñu ñoo gën a dëgër la wax quoi waaw mooy daal li ñu laaj góor ñi rek lañu laaj soxna yi jeex na waaw <laughs> wallahu taala alam kanta al imam al hafiz ibn hajar doon wax noonu loolu lu ñu mën a seetaat la waaw <laughs> waaw loolu moom lu nu mën a seetaan de lu nu mën a la voilà allahu taala euh, alam euh, kon ci kaw noonu nañu yem noonu insha allahu taala bi ñëw ñu gis euh, hadis bi nga xamante ne nii mooy bi mujj waaw nga xamante ne mooy bi mujj ci budd bi insha allahu taala wallahu taala alam waaw wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina subhana kii nu mu tudd avant loolu en fait imam awnul ma'bud borom awnul ma'bud parce que daa wax lu am solo moom mi traité li dana was waqad istadalla <laughs> jéggalu bi hadith Umm Salama hada bon li ñu wax léegi rek la mais dama lay wax rek ni ma ko waxee ci ki nga wax innahu yahrumu ala al-mar'a nadaru rajul kama yahrumu ala ar-rajul mara wa huwa ahadu qawlay Shafi'i wa Ahmad mu ne lii dañ kiy tegtaloo hadith yaay Umm Salama bii ñu nekk te day xaraam ci jigéen gi muy xool góor gi comme ni nga xam ne mooy gi ko daganul comme ni góor gi tamit di xaraam muy xool jigéen gi ko daganul mu ne te lii mooy benn la ci ñaari wax yi nga xam ne moom lañ jële ci imaamu ak taalibeem bi imaamu Ahmad ibn Muhammad boobu xam nga ko imaam Shafi'i sëriñ imaam Ahmad la woon voilà <laughs> <laughs> doom ji jigéen bi imaam Ahmad di tagg sëriñam bi naan imaam naan Shafi'i naan kooku naan sëriñ boobu di ko tagg rek mais doom yi xamuñu ko woon quoi yaa am Shafi'i yi ñëw fa benn guddi benn jour léegi nag doom bi ne doom bi ne man xaaral man sama bàyyi sama man kii liñ koy tudd tout temps di ñu tudd Shafi'i yi Shafi'i yi Shafi'i yi léegi xaaral ma xool ana lan lu particulier jaamu yàlla ju particulier lay def <laughs> doom bi bàyyi ba guddi jot ñu julli ba pare fii après ñu tàggatoo imaamu Shafi'i yi dem néeg bi ñu ko waajalal a ah. <laughs> tëddi ku nekk tëddi doom yi nag tëddiwul bàyyi moo def semblant day tëddi après <laughs> mu bëgg a surveiller imaamu Shafi'i mi ana lan lay lan ban jaamu yàlla lay def quoi bu particulier ba bàyyam quand mu koy léegi nag bi guddi gi jotee mu koy surveiller ñépp tëdd nañ ñu koy surveiller imaam Shafi'i daal eh, daa kii moom bi mu duggee daa tëdd <laughs> tëdd tëdd tëdd tëdd tëdd ba bi ñuy nodd fajar ci jot waaye doom ji nag affaire bi jaaxal ko quoi waaye kii kii moom guddee yëpp da koy nalaw ko ndekay parce que daa jàppoon ne moom kii moom xam naa moom guddi gi moom day jaamu yàlla rek <laughs> léegi nag bon te su bëgg ba ñu jullijee fajar ba kii après ba toog après ñu toog noonu di waxtaan léegi ñuy waxtaan imaam Ahmad ne <laughs> ñuy waxtaan noonu imaam Shafi'i ne ko biig de bi ñu kiiwee ma tudd noonu man daal dama xadiisu yeneen saa saam lu daal wax yaa Aba Umayr maada fa'ala Numayr ndax xadiis yi naa Anas boobu yeneen saa saam da doon ñëw seen kër après benn jour mu ñëw fa di leen seet si moom yaayam yaa Ummu Sulaym moom Abu Talha radiyallahu anhu léegi nee mu ñëw fekk sama benn frère boo xam ne dafa tristoon parce que dafa yoroon benn picc picc mi dee léegi nag yeneen saa saam dugg ci kër gi nuyoo euh, après xool gis ko moom mu beru nële xam nga rek xale bu ñàkkee benn affaire am bu ko tenir au cœur beru nële yooyu saa soon dugg si ne laaj ñu ne ko moom de da- piccum ne faatu moo tax mu kii mu dem ci moom nag siggi fiim saa ko waaye Aba Umayr maaga fa'ala Nughayr naan ko Aba Umayr nan la si picc mu ndaw mi def léegi nag Imaam Shafi'i ne man xadiis boobu laa doon xalaat mais bi mu jógee bi ñu demee ci bi ci man daal bu ci laa nekk di xalaat di ci génn ay masala di ci génn ay masala di ci génn ay masala ba dama jékki rek dégg nodd bi bi nodd gi kii may jóg fekk foog na xaw ma ay téeméer wala ay cinquantaine de masala jële naa ko ci xadiis boobu après ma dégg nodd bi dama jóg en plus doom ji dane imam ahmad bi mu ko nettali affaire bi ko sëriñ bi nekk day nelaw rek ba en plus moom dama nelaw guddi gi ba pare jóg jàppoo sax <laughs> moom day kii julli ji li ñu kii rek mu jóg dem julli ji jàpp sax defu ko da doon nelaw léegi bi affaire ba xool doom bi lu ma moom ne mu tëdd noonu nelawul dafa tëdd di xalaat ci doom bi nag daa foogoon ne ci kee muy séen na leen nelawkat la nakite saa bàyyi di ko tagg <laughs> waaw après mu xool doom bi yoran na nga lu ma la waxoon da nga moom <laughs> voilà kon imaamu Shafi'i euh, sëriñu imaamu Ahmad la woon rahmatullah alayhi mu ne mu léegi lii nii mu ne benn la ci waxu imaamu Shafi'i yi ak taalibeem bi imaamu Ahmad rahmatullah alayhima mu ne qaala nawawi wa huwa al laa wax <laughs> mu ne Imaam An-Nawawi moo tax sànq Imaam An-Nawawi loolu la wax mooy ne looloo gën a wër fuuf gën a loolu dafa xaraam ñaari genre yëpp wali qawli ak ndax mooy aay ñu wax sànq ta'ala wa qul lil mu'minina wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihim mu ne loolu li mu bëgg a wax mooy lii borom bi digal góor ñi képp la digal jigéen ñi wali anna an-nisaa ahad naw'il aadamiyyin fa haruma alayhim an-nazaru ila an-naw'il akhar qiyasan ala ar-rijal wa yuhaqqiqu anna ma'na al-muharram lin-nazar huwa khawfu al-fitna wa hadha fi al-mar'ati fa inna ashaddu shahwa wa aqallu aqlan fa tasahharu ilayhi fitna akthar min ar-rajul <laughs> mu ne loolu moom parce que benn goog beneen aaya bi kene euh, jigéen mais beneen genre aadama yi mooy ñaari genre lañ góor a jigéen am kon li xaraami ñoom ñépp a ci bokk qiyaas ko ci góor ñi te aaya bi moom leer na waaw ba pare mooy fitna bi sax ci ñoom la ëppee kon kay bu boobaa xanaa ñoom lañ ko war a gën a dëggal voilà kon mu ngi noonu loolu la quoi waaw <laughs> euh, léegi nag bon ña ngeen ni euh, daal di tegtaloo xadiisu Aysa bi muy xool xabasa yi wallahu taala alam loolu gis nañ ko waaw bon Imaam Nawawi nag moo doon wax ne non loolu mooy boobu Sayyidatu Aisha gone la woon voilà euh, àggagul woon sax ci buluux majorité te loolu laata xijaab bi la woon mais lool la Imaam al na Hajar ne déet <laughs> te wax nañ la Imaam Suyuti li mu wax sànq ne wafdul Habasha yi kat Habasha yooyu bu ñu fay ñëw loolu euh, sanata sama sept ans la woon juróom-ñaari at ginnaaw gàddaay yeneen saa alors que loolu fekkoon na ayatul xijaab wàccoon voilà. te Sayyidatu Aisha mu ngi amoon li nga xam ne mooy seize ans comme li taalibeen bi moom tamit imaamul Hafiz Ibn Hajar imaamul Suyuti taalibeen ba mais imaamul Suyuti bon pas taalib parce que moom bi muy gane bi imaam al Hafiz Ibn bi génn àddina quarante neuf cinquante euh, presque trois la moom quatre ans sauf que baayam baay imaamu Suyuti bi da ñëw di fekk jotaayu imaam al Hafiz Ibn di ko daale voilà moom moo tax moom imaam al-Hafiz Ibn Hajar euh, taalib mooy bon mooy imaginer yaa ngi imaginer parce que imaam al bi muy génn àddina euh, bon mu bi muy génn àddina imaamu Suyuti ay trois ans la moom bàyyi ma ko doon ëndaale ci jataayu xam-xam yi muy fekke loolu mooy imaginer xale ba am trois ans quatre ans doon fekke léeg-léeg bu moytuwul sax du am benn euh, benn ko bu bari voilà waaw moo tax loolu la yu bari nag ay ci ijaaza la ko jële wallah ci imaam al-Hafiz ibn Hajar rahimahullah comme li mu waxoon sànq wallahu taala alam kon ci kaw noonu kon ci lañu yem nii en tout cas daal amaana même bu nee ne duñ wax li imaam an-Nawawi wax ne moo ñee xale lañ dañ daan loolu Sayyidatu Aisha muy xool daf doon xool mooy jeu bi la doon xool mooy épée yi ñor mooy jaayoo rek mel ni ay zéro di di kii quoi tin tin tin tin noonu lañ doon def <laughs> xabasa yi ci biir jàkkaay yore saa sa di di di kii quoi di di di di wane ah mi nga xam ne mooy eh, ni ñi ñi ñuy xare quoi voilà loolu xam nga loolu nit ki bu ñëwee léeg-léeg buy seetaat loolu lay seetaat nekk fi di xool ka koy def nu mu ak tamit walla moom nangam ak nangam yooyu taxulaa jóg loolu moom allahu taala alam amaana loolu daal li ñu wax mooy li gën a dëgër ñoom imaamu Nawawi ñi